kon bu soobee boroom bi tabaaraka wa tey ñu ubbi beneen juzu bu bees juzu bii nag muy juzu bii ñu nekk muy Gaafir tey waxoon nañ la dañoo laalaale li nga xamante ne nii ndax juzu bii da doon laal fussilat ba fa nga xamante ne nii mooy laaya ba nga xam ne mooy ñeent fukk ak juróom benn foofule ba après la ca tegu woon moo doon ilayhi yuraddu ilmu saa te foofu waxoon na li taxoon li ta waxoon nañ la li taxoon ñu jël ko ci juzu bee ñu weesu kene comme que silat la moo taxoon ñu jël boppu saar bi saar bi it di suuratu Gaafir naka noonu kon moom lañuy gis ci juzu bi ak li nga xamante ne nii mooy mooy suuratu Zumar ndax juzu bi normalement mooy fussi benn partie la bu mag ci silat xaaj bu mag la ci fussilat daanaka ñaari xaaji fussilat la waroon a doon ak suuratu Gaafir ak suuratu zumar waaye fi laaya bi nga xam ne mooy fanweer beeg ñaar fi boroom bi tabaaraka wa taala di wax a audu billahi min alsheytaani irrajim ci suuratu zumar faman adlamu mimman kadaba ala allahi wa kadaba bisidqi id jaa'ah bi waroon a yem waaye comme niñ defoon ci weesu kon dañuy jël li nga xamante ne mooy saar bi yépp kon ci juz'u bi inshaa allahu taala ñaari suuraat lañ ciy gis muy suuratu Gaafir bi ak saar bi nga xam ne moo ci tegu di suuratu Zumar inshaa allahu taala suuratu Gaafir nag saar la boo xam ne moom la gën a siiwe muy Gaafir waaye boo ngeen déggee ñu ne suuratul mu'min suuratul mu'min mooy saar bi tamit loolu it ci turam la waaye it bokk na ci turam yi muy suuratu Tawla suuratul mu'min al mu'min mooy aji ngëm yàlla yi ak tawlu nag mooy kàttan mooy li nga xam ne mooy xéewal li nga xamante ne mooy ngëneel ak xéewal day tekki kàttan tamit loolu lépp inchaa allahu taala ci biir saar bi la tur yi yépp fa la jóge waaye ni mu gën a siiwe mooy suuratu Gaafir suñu boroom nag tabaaraka wa taala saar bi lépp ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ne makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman fala ko wàcce am na lenn nag ci boroom xam-xam yi ñu ne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la lenn ci laaya yi nekk ci saar bi fa la wàcc comme ni ñu ko jële ci ku mel ni al imaamul xasan ibn yasaar al basriyu am na it lu mel noon lu ñu jële ci mawlaana abdallah ibni abbaasin radiyallahu anhuma ak imaamu qataada ibni diaama assaduusiyu raxmatullaahi aley waaye daal yépp dañu ne saar bi màkka la wàcc suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbali mu bismillaahi rraxmaani rraxiim mu ne ne mooy allah fees del lëg lay tàmbalee arraxiimi te yërmandeem yaatu mu xaamiim saar bii mooy bi nga xamante ne mooy bu mujj ñun fi ñu jóge ci suuf di yéeg mooy xaamin bu mujj wax tuddaloon nañ la saar yooyu yépp di ba ñu tàmbalee ba nga xamante ne nii te suuratul ahqaaf suuratul jaasiya suuratu duxaan suuratul zuxruf suuratu shura suuratu fussilat suuratu xaafir mooy juróom-ñaareelu saar bi nga xamante ne nii moo commencé tàmbalee li nga xam ne mooy xaamiim loolu nag mooy bii boo jógee ci kaw jóge woon naa euh, falaq euh, faatiha baqara di wàcc mooy bi nga doon njëkk a jot ci xawaamiim yi waaye ñun fi ñu jóge comme que ci suuf lañ jógee mooy naas lañ jóge di yéeg moo tax moom mooy bu mujj boo xam ne moom la ñuy romb kon kon nag xaamiim mooy lañuy ñuy doyloo comme li ñu waxoon ci suuratu qaaf suñu boroom ne tanziilul yi ne lii de wàccewu téere bi la muy alquraan ji minallaahi tukkee ci ki nga xam ne mooy borom bi al-azizi moom mi nga xam ne moo noot ci nguuram te moo am sañ-sañu mbugal képp koo xamante ne nii gëmoo ko al-alimu te mooy ki nga xamante ne mooy ki xam lépp de gaafiri bi moom boroom boo bële nga xam ne moom wàccewu téere bi mooy ki ko wàcce mooy gaafiri bi mooy ki nga xam ne mooy jéggale bàkkaar yépp wa taw bii moom mooy nangu képp koo xam ne dafa tuub dellu si di di ñëw ci moom mooy ki nga xam ne moo lay nangul shadidil iqaabi waaye it mooy ki nga xamante ne mooy ki tar mbugal de zit mooy boroom xéewal yu mag yi zit li mooy boroom gëneel yi zit li mooy boroom kattan gi nga xamante ne nii ak ngëneel yi nga xamante ne xéewal yi du jeex yi nga xam ne moom la dottil ci xam ko ci doomu aadama yeen mbindeef yi laa ilaha illaa amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg illaa huwa dul moom tabaaraka wa taala ilayhi ci moom dong ilal masiiru ci moom la mujj mooy delluwaay ba ku nekk rek fa nga jëm lii nag gis nga di tawli bii fa la sa turu saar bii daal di jóge waaye fi ñu jàll muy xaafiri dam bi fa la turu xaafir bi nga xam ne moo gën a siiw fii la jógee di tawli fa la suuratu tawli lu tax ñu naan ko suuratu tawli kon nag loolu la kon ñu ñëw ci laayab ñeenteel bi mu ne maa yujaadilu alladi la maa yujaadilu fi aayaati llaahi illa alladina kafaru mu ne maa yujaadilu du dàgge de di dàggasanteeka xulóowa ka nekk di débat débat yu amul solo fii aayaatillaahi ci màndargay yàlla yeg laayaay alquraan ji yere laayaay borom bi tabaaraka wa taala illa alladhina kafaru lu dul ñi nga xamante ne ñoo weddi falaa yaghruruka nag kon nag ñooñu moom bu ñu la wor taqallubuhum mooy bum la wor taqallubuhum seen jalbat seen seen jàllarbeku gi ñuy jàllarbeku fil di ci réew yi mooy lan mooy seen voyage yi ñuy def tey nga gis leen ñu ngi fii mooy yéeféer yi temps la woon ndax lii saar bi Makka la wàccoon waa jullit ñi ñu ngi woon foofu bër Makka ñu leen di toroxal di leen te xeetu daan yu metti kantaa ñoom yéeféer yi nag boroom alal yu mag yi ñoom Umayyat na Xalaf ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahlin Utbat ibn Wa'ud ñoom Shayba ak ñoom Utbat ibn Rabi'a ñoom nga gis leen ñuy dem di def ay commerce di dem Sham bu leen neexee ñu dem Yaman di voyage yi nekk ci tukki di drainer di indi alal ju bari te di ko yóbbaale yor li nga xam ne mooy alal ji fii fu leen neex dem ci kaw suuf ñuy dem di commerce yi fi nga xamante ne mooy siru gu yàgg ga gu kawe ga goo xam ne mooy ba nga xam ne bu yaatu boo bëlee waaye di dem Yaman fu leen neex dem sunu borom nag ne nag yow gi nga xamante ne ni yàggum yàlla falaa yaghrurka bu mu la wor de taqallubuhum seen jàllar bu yeeg seen aller yi ñuy def di dem dëkk bu leen neex bu doon tey dañ naan yow mi nga xamante ni ni yàggam borom bi tabaaraka nekk fii ci senegal wala fii ci Paris waaye nag sonn nga ba yow daanaka billet sax mënoo koo jënd ngir dem fen mënoo fee génn nit ñi dem mu ne nag yéeféer yi nga gis ñu yor seeni jet privé seen avion yoo xam ne yu ndaw la ñoo ko moomal seen bopp fu leen neex teer yi tey ñu nga Los Angeles suba ñu nga Tokyo ginnaaw suba ñu nga Johannesburg ginnaaw waati suba ñu nga Rabat beneen yoon ñu ngi dakaar beneen yoon ñu ngi Freetown feneen bu leen neexee sax ñu nga Moskoba yooyu yépp suñu boroom ne la yow mi gëm yàlla loolu bu mu luq bu mu la wort bu mu fuq sa bët bu mu tax nga jàpp ne ah bay bay bay caalit nag naan é yàlla de moom bu ñu defaloon lii déedéet boroom bi da leen a def loolu ngir kom li mu wax sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yéeféer yi yaakaar ne li ma leen di jaf li ma leen di jox ci xéewal dama leen a fàtte de dama leen di jox ngir ñu gën a yokk bàkkaar comme ni mu ko waxe ci yeneen laaya dinaa leen jay ba foo xam ne duñu ko xam de wa umli lahum ma leen di ndànku di leen xaar inna kay lii dëgg-dëgg samam jàpp bés bu ma leen di jàpp ngir nag mbugal leen mat matiinun gu dëgër la de kon nag yow mi gëm yàlla yooyu mooy am amu àddina warulaa fëq sa bët ba jaay sa ngor ba nga jaay sa diine ndax lan poñeetu Madina déedéet lool bu ko def kon mu ne ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne gaa yooyu nga gis ñooy dagge ci mbiru laayaay lislaam yi laayaay borom bi tabaaraka wa taala foo leen gis ci réewu léegi ñu ngi fexe di dugal ay loi yoo xamante ne nii lenn rek la mooy li borom bi tabaaraka wa taala di jàngale bu mu fi am lépp loo xamante ne nii luy wane ne lii ak jullit nii la war a mel ñu koy bind def ko ay loi di ko xeex ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy dagge ci li nga xam ne mooy laayaay boroom bi tabaaraka wa taala di ci def ay débat ay colloque di ci jee luubal ay millions waki milliards ngir lan ngir rek neenal l'islam yëkkati li nga xam ne mooy saa seen caaxaan googu suñu boroom nañ ne kenn du def loolu lu dul ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla kon nag ñooñ falaa ka yow yonent bi alayhi salaatu salaam paaw màkk yi di taxawaalu ci réew yi fu leen neex bu mu la war waaye yow mi topp yonent bi alayhi salaatu salaam loolu waxul ak yonent bi alayhi salaatu salaam dëgg-dëgg ndax moom loolu faalewul loolu loolu jegewu ko sax mooy loolu moom mais ñi nga xam ne comme ko royukaay la ñiy ñëw ci ginnaawam surtout falaa ka bu mu la wor de taqallubuhum seen jàllarbe yu ko yi ñuy jàllarbe ku fil bilaadi ci réew yi mu nekk kaddabat kaay ma jox la xabaar jox la nettali ñoo xamante ni nii ñoom nit ñi lañ fi meloon yéeféru léegi yi bul yaakaar ne nii ñii yor yor alal ji di dem fu leen neex loolu am na yéefér yoo xam ne nekkoon nañ fi doon ko def de dinaa la ci jox ay misaal misaal yooyu nag inshaa allahu taala la ñuy gis ci jataay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin